radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifiin wa imaam as-siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziin ar-raabihiin amma ba'du waaw kon ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, qaala al-imaam Salaahudiin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani Hmm. qawluhu ta'ala in kullu man fi samawati wal ardi sitta qawluhu ta'ala in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda sourate Maryam yi euh, ñu gisoon ci jotaay bi weesu ci jotaay yi weesu mooy ci li nga xamante ne bokk na ci argumentation yi tegtale maanaam matale gi nga xam ne moom la yërmandeeg borom bi subhaanahu wa taala matale lu ne mooy la fait que wax ne maanaam euh, bokk na ci jotaay bi weesu liñ gisoon ci wàllu naafeq yi ne ba borom bi sax subhaanahu wa taala waxoon na ne ne naafeq yi ñoom ña ngay nekk ca kaaw bu gën a suufee ci biir sawara te ñu am dara kenn ku leen di xettali comme ni ko borom waxe innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naari walan tajida lahum nasira ak borom bi subhaanahu wa taala wax gi wax ne li yajziyallahu saadiqiina bi sidqihim wa yu'azziba al-munaafiqiina in shaa'a inna allaha kaana ghafuuran rahiima ah, ne maanaam ni yërmandeeg yàlla yaatoo dañ koy gisee tamit ci aaya yooyu ndax borom bi subhaanahu wa dafa dafa ci ne naafeq ñooy nekk ci fa gën a suufe ci sawara te du am kenn ku leen di xettale waaye mu wax ca suratul ahzab daan ne ne yàlla dana fay ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu dëggu ñi dana leen fay ci seenu dëggu waaye dana mbugal ñi nga xam ne ñoom ñooy naafeq yi ndéem soob na ko te dana leen euh, euh, dana nangul dana leen nangul dana leen delloo si waat ko defee mu daal leen di delloo siwaat su ko soobee maanaam kon dana leen mbugal waaye su ko soobee itam mu delloo siwaat leen rek ñu tuub ne loolu yëpp de maanaam ne te li am li wér moom mooy ne buur yàlla musul deñ te du deñ bi nekk koo xam ne ku aji jéggalaakoon lay doon ba pare ku yaatu yërmande la <coughs> aaya boobu nag dafay leeral ci ne maanaam naafeq yi kon ci maanaam aaya dañuy leeral ci ne naafeq yi gannaaw bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala dogg na ci ne dañuy nekk ci ci fa gën a suufee ci safara waaye dafa delloo seenu mbugal yëpp mu delloowaat ko rek ci ci ci coobereem maanaam ne su ko neexee maanaam mu mu delloosi leen balaa ñuy génn àdduna maanaam loolu la baat bi di tekki na aw yatuuba alayhim maanaam mu delloosi leen ñu delloosi comme ni an waxee ci beneen aaya bi summa taaba allahu alayhim li yatuubu comme ni mu ko wax sourate tawba maanaam topp yàlla delloosi leen bu ko defee ñu daal di tuub summa taaba allahu alayhim yàlla delloosi leen ñu daal di tuub parce que baatu ci arab euh, euh, aaba taaba saaba ba maanaam ñooñu yooyu yëpp ñoo bokk lu ñuy tekki mooy rajaa mooy dellu si maanaam tuub loolu dong la tuub mooy nga dellu si rek maanaam jàddoon yoon jekki-jekki dellu si waat yoon bi loolu rek kay tuub waaw man diw mooy diw diw nekkoon na yéeféer dellu si maanaam jàddoon na yoon waaye jekki-jekki na dellu si naat na waaw wala mu nekk ci ay di def bàkkaar mu jóge ci bàkkaar boobu dellu si ñu ne tuub na voilà eh. kon juróom benneel bi wane màggaay yërmande yàlla googu borom subhaanahu wa ta'ala ak matale bi matale mbir mooy xawlu wax gi nga xamante ne moom la wax moom ta'ala ji kawe ji ne in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rrahmani abda in amul foofu in ah, in li foofu du shartiya mais nafiya la maanaam day dàq ne amul wala boog mu nekk loo xamante ne mu akkada la maanaam day nekk loo xam ne day def taw tawkiid maanaam maanaa muy ne li wér ba wóor mooy ne kullu man képp koo xam ne nekk man nekk na man di koo xamante ne fi samaawaat ci asamaan yi amul kenn mooy maanaam mooy naafi boobu comme ma in in après dafay am illaa lii moo tax mooy tekkale ne naafiya la maanaam ne day dàq ndax illaa gi ci nekk comme bi mu naan in ana illaa nadhirun mubin moom ak innama anta munzir maanaam day xasr day tënk day tënk wala innama ana nadhirun mubin in ana illaa nadhirun mubin moom ak innama ana nadhirun mubin ñoo bokk li ñuy firi maanaam day tënk lii rek moo am leneen amul maanaam bu boobaa in bi muy dëgëral wala boog mu nekk luy dàq ba pare saxal illaa bi saxal lenn kese maanaam in amut wala in li wér boor mooy kullu man képp koo xamante ne nekk na képp koo xam ne fi samawaat nekk na samaani wala daal suuf si amul kenn ci ñoom illaa lu dul aati dana dikkee arrahmaan buur yàlla bi aju benn génn yërmande ji da abdan nekk jaam kon yow man xeyamat maanaam ci képp kuy ñëw ci yàlla dangay ngay ñëw ci moom moom mi nga xam ne mooy arrahman mooy aju fees dellu ji yërmande waaye booy ñëw ci moom dangay ngay nekk abdu jaam amul kenn kuy ñëw yowmal xiyaamati ñëw ci beneen statut lu dul nekk jàmm waaye jaam ci ki nga xamante ne mooy yàlla mi nga xamante ne dafa melowoo yërmande fees dell yërmande subhaanahu wa taala eh, eh, mu ne fa kalimatu kàddu googu nga xam ne baat bi nga xam ne moom la borom bi wax ne abdan jaam yaa hadhihi al aaya bi la aaya kalimatul baat la boo xam ne ma dafa matale musarrahan di aji biral bi annoo ci liwéer bu wóor mooy laysa amul hunaaka fii man koo xam ne sa yaxsharu def na ko pang def na ko pang kaafiran muy nekk yéefér maanaam euh, pang mooy bu ñu la bu ñu la indee dajale la boole la ci rendez bi te amuloo choix wu bañ loolay pang yow man noonu la ñëpp def mooy pang nit ñi voilà man comparution comparution la boo xamante ne amul amul bañ waaw faw da ñëw waaw yowmal xiyaam ne borom bi nag subhaanahu wa ne maanaam kon ci aaya bi dafa leeral ne amul kuñ ci pang fekk nekkuloo maanaam fekk ngay nekk yéefér déedéet is ndax lan al kufru nekk ak kéefér muxtasan lu aju la lu jagoo la bi dunyaa ci àdduna ci àdduna bu jege ji ci àdduna ji amma daal nag baadal intiqaal gannaaw toxu gi lil aaxirati jëm alaaxira ñeel alaaxira fal kullu képp kenn musaahidun aji jàkkaar loola ak dëgg mu aayinun maanaam ku koy xool la ak ay bëtam maanaam ku koy gis la amul kenn koo xamante ne euh, bu génnee àdduna du jàkkaarloo ak dëgg gi kon maanaam du ko gis kon nag comme mbir mi noonu la demee fala kufra kéefër dootul amati li xawli yi ngir waxam moom bi mu wax moom buur yàlla taala kawe na mu bi mu naan laqad kuntu fi maanaam fi muy nettalee waxu yéeféer maam bi muy wax ak yéeféer naan laqad kunta fi xaflatin min hada fa kashafna anka ghitaa'aka fa basaruka al-yawma hadiid laqad wallahi giñ naa ni dëgg dëgg kunta nekkoon nga fi xaflatin ci yëgadi insouciance négligence distraction bu mag a mag a mag nga nekkoon min hada ci dëgg gii ngay gis tey fakasaf naa waaye wuññi nañu wuññi nañu anka wallif la xitaa ak sa kiiraay bu diis gi maanaam mbàjj mu diis bi doxoon sa diggante ngay mën a mur bu rëy bi doxoon sa diggante ngay mën a jàkkaarloo ak dëgg yi di daje di xam ni yàlla kat lii moom la bëgg te nii lii mooy dëgg yi aju ci wàllu yàlla te nii la bëgg lii lay bañ lii mooy li nga xamante ne yow man xam boo fi ñëwee lii nga fi fekk loolu moom léegi kii ray googu dañ na àdduna kay nga nekkoon di weddeek naan est-ce que dëgg la ak du dëgg bu gaa yi waxee nga sànni sa loxo wiccax ko wane ni gëmoo koog yu mel noonu ak ba pare jàpp ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gëm ñoom dañoo tardé dañoo arriéré ñoom fi mu toll ah, ay mbabba daara lañ ak yu noonu loolu moom loolu moom fii loolu loolu jeex na tàkk bés ni ki tey waaw léegi dee am na bés ni ki tey moom moo tax ku dee rek am fatxu moom muy jullit muy yéeféer ku dee gis dëgg waaw moo tax fa basaruka sa gis al yawma bis ni ki tey xadiidun dafa dafa ñëw maanaam dafa bëtt lépp ñëw na maanaam bëtt na kiiraay yépp muy sooratu xaaf ñaar fukkeelu aaya ba ñaar te kon bu boobaa weddi dootul amati moo tax wal kufru te weddi nekk yéeféer yan ci wàllu làkk huwa moom mooy as-sitru mooy kiiraay maanaam mooy si sutura mooy sutura mbalaanu sutura mooy kiiraay loolu moom mooy ak kéefir waaw maanaam xam nga kaafir kaafir baatu yéefir kaafir al kufru ci boppam Euh, li muy tekki mooy euh, kuy nëbb dara maanaam ku ku nëbb làq dara loolu tax mooy contraire ash-shukr comme bi laa wax fa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid maanaam képp koo xamante ne moo bi borom euh, ko maanaam mu safaana la ko ak ak sant ak ngërëm moo tax mu ne képp koo xamante ne da ngay sax di gërëm yàlla di ko sant na xam ne santul yàlla ni gërëmu ko lu dul ngir jëmmi boppam maanaam ni loola ci moom rek lay delluwaat du delluwaat ci yàlla waaye wa man kafara ku weddi nag gis nga mu mu jël kéefër weddi gi maanaam mu euh, opposé ko ak dëgg ak ak ak ak ngërëm ak sant ak ngërëm mu ne ku weddi nag ah yàlla moom ku woomal la maanaam dafa riche par par soi-même ba pare ku santu la maanaam ku ñëpp di sant ci mboolem àdduna yi àdduna yi kon moom borom bi subhaanahu wa kon loolu la la la saxal maanaam kon kéefër loolu dong la weddi mooy suul gi nit ki di suul ak di nëbb gi muy nëbb li nga xamante ne moom mooy xéewalu yàlla yi ak àq gi yàlla am ci kawam ci mu war koo jaamu maanaam nëbb gi muy jéem a nëbb moo tax ay façon façon la nekk moo tax nekk yéeféer du benn façon rek la ñu nekkee yéeféer am na ñoo xamante ne ni ñu nekkee yéeféer li leen ko yóbbee mooy jëmmi yàlla ci boppam maanaam le fait que yàlla existé loolu ci boppam lañu lañu la ñu nëbb lañu la ñu nangu te dëggul dëggal maanaam lañ bëgg a suul moo tax ci boppam maanaam jéem gi ko nit kiy jéem la ñuy tuddee kéeféer mais du jëmmi jëf ji ci boppam maanaam parce que yàlla kenn mënta nëbb ak amam kenn mënu koo muur waaye le fait que moom mu koy jéem def maanaam jéemu ko nanguwu ko loolu loolu ci jëmmi boppam mooy kéefër ah, am na ñoo xamante ne nangul nañu yàlla ne existé na waaye lañ ko nangulul mooy ne moom rek lañ war a jaamu maanaam kenn dañ koo war a jaamu déjà am na ñoo xam ne dañ koo war a jaamu ci boppam lañ nanguwul maanaam le fait ñu nëbb àq googu ñun ñu muur àq googu di ko jéem suul loolu moo leen yóbbee kéefër am ñoo xamante ne euh, nangul nañu yàlla ci boppam ne moom euh, euh, maanaam mi ngi fi nang am na moo bind mbindee fi war nañ koo jaamu waaye ñoom li ñu mënta na d'accord mooy ne moom dong lañ war a jaamu maanaam ñoom loolu lañ mënta d'accord ne moom rek daal lañ war a jaamu loolu tamit beneen xeetu kéefir la ñoom loola àqu yàlla la fekk mu wiit ne war a nekk càppaacoli ci loola loola lañ ko dàqal am ñoo xamante ne dañoo dàqal yàlla maanaam euh, maanaam ay yeneeni àq ci biir jaamu gi maanaam ñoom xam na ni yàlla rek lañu war a jaamu waaye dafa am ci ay mbir yuñ ko ko dàqal maanaam am yuñ ko ko nangul am yuñ ko ko dàqal par exemple mën nañoo nangu ne julli ak woor ak yu mel noonu yàlla rek lañ koy defal waaye bu ñaan jotee mën nañoo ñaan keneen ak leneen ñoom loolu nanguwuñu nangu nañ euh, maanaam euh, seenu kéefër foofu lay duggu voilà ak euh, ak ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñoom par exemple jàpp nañ ne par exemple ñeneen ñi seenu kéefër fi muy duggee mooy jàpp gi ñu jàpp ne euh, yàlla gaa day dogal waaye du moom rek ay dogal maanaam ñoom seenu kéefër foofu la duggee voilà ñoom jàpp ñu ne yàlla daal mooy dogal moom moom moom kese ñoom jàpp nañ lii lépp yàlla dañ ko war a jaamu dañ koo kii mais lii xew moom yoonu yàlla nekku ci quoi ñoom foofu la seen kéefër nekk pour ñoom mbir yi day xew te li muy xewee mooy ne dafa spontané c'est-à-dire que Euh, dafa événement bi dafa jot mbir mi doog a xew mais du ne yàlla moo ko décidé mu xew nii ñoom foofu la seen kéefër duggee mooy qadariya yi moo tax ñoom ñooy comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam ne al qadariya xufamaa'ullah yawmal qiyaama qadariya yi ñiy di dogalu yàlla googu bañ ne yàlla dëgg-dëgg mooy dogal lépp lu xew te dara amut lu dul ne moom moo ko bëggee noonu mu amee noonu ci kum mën a doon ak ci lu mu mën a doon maanaam loola ñii weddi loola ñoom ñooy xuloo waale ak yàlla yowmal xiyaamati ñoom bu yowmal xiyaamee ñoom ak yàlla ñoo am procès te loolu moom euh, jugement bi xam nañu ko loolu jarul ñu ci taxaw donc ay façon ni façon ni façon lañ am na ñoo xamante ne dañuy weddi yàlla dañ koy dañuy nekk yéeféer parce que dañoo xamut loolu am na wala boog parce que dañoo desee yeewu dëgg-dëgg nanguwuñu ko ah, am nag ñoo xamante ne ah, kufru gi ñu am mooy mooy dañoo dañoo bañ dañoo lànk rek xam nañu bu baax xam nañu xel mbir mi nii lii la waaye dañoo bañ rek waaw ah, am mooy bañ bañ gi ñuy bañ mooy comme kufrul iba bi nga xam ne moom moo dal iblis iblis iblis xam na bu baax yàlla xam na bu baax a baax lan la yàlla bëgg ak li muy bañ xam na bu baax a baax ne dañoo war a jaamu yàlla loolu moom xam na ko bu baax d'ailleurs ci ñi ko gën a xam ci ñi existé la bokk Iblis xam na bu baax a baax nan la ñuy def ba jaar ban yoon la ñuy jaar ku bëgg a ci yàlla ban yoon la war a jaar Iblis da koo xam bu baax ba pare xam na nan la ñuy yàqee yoon woowa maanaam ku ci bëgg a jaar boo ko bëggee yàqal ak lan mooy tax mu yàqu loolu fan lañuy jaar loolu yépp Iblis xam na lépp lu aju ci mbir yooyu iblis réeri ci dara ànd ak loolu yëpp dafa nekk yéefar dafa weddi ngir ne dafa rëy maanaam moom dafa rëy rek moom daal jëmmi jaamu yàlla ci boppam loolu daal moo rëy ci moom maanaam ngir ne dafa am yu ko yàlla digal diggal digal yoo xamante ne nanguwu koo def kon kooku boobu kéefër nag am na beneen bokkut ak beneen kéefir bi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala bi bi mu naan mooy kufrul juhuudi bi mu naan wa jahadu bihaa wastayqanathaa anfusuhum zulman wa uluwwa euh, moom mooy euh, weddi goo xamante ne la ko waral ak lànk la maanaam bañ la rek maanaam moom mooy ne euh, rëy maanaam mooy ne lii xam naa ni diw sàngam maanaam xam naa ni lii dëgg la mais ñi ko incarné ci ah. boppam ñoom laay laay bañ moom laa bañ ñoom laa mënta nangul ah. boobu xeetu kéefër tamit am na hmm? boobu xeetu kéefër itam am na hmm. ah, mais ci ci wàllu làkk baatu kufru dafay jóge ci suul bi baykat bi di suul maanaam di di suul kiiwam ah, gaañ maanaam ak ah, pepp bi wala doom bi maanaam looloo tax baykat bi ñu koy tuddee kaafir ah voilà ah, comme comme fi alxaana kamasalil ghaysi yu'jibul kuffaaru nabaatu maanaam muy joxe misaaluk àdduna daan ni kéem taw woowu la waame woowu la nga xam ne Euh, la muy saxal gàncax ga maanaam yu'jibu day yéem alkufaar dégg nga alkufaar maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi foofu baykat lay tekki moo tax alxuraan am na benn baatu kufaar boo xamante ne baykat lay tekki tekkiwul yéefér mooy aaya boobu nekk sourate Hadid foofu moom kufaar tekkiwul yéefér yi mais baykat yi lay tekki ndax lan ndax baykat yi dañuy suul lan dañuy suul seen gànc seen seen gàncax gi Euh, suul gi nga xam ne nag moom la yéefir bi di suul droit yi yàlla am ak xéewalam yi suul gi mu koy suul bëgg cee suul taxaw ci loolu moom moo tax yéefir ñu naan ko yéefir voilà maanaam nëbb gi mu koy nëbb suul gi mu koy bëgg a suul te kon bu yomal xiyaamee nag loolu dootul amati moo tax fal aayat aaya bii nag musarrahun dafa biral binti faay ci dàqu nga xam ne moom la dàqu alxaflatu yëgëni wa kashfu ak wuññik mu diis ba an wallif almastuur ko yiiroon wa bi taali te ca topp mooy ne binti faay day tekkale nii ci dàq gi nga xam ne moom la dàqu alkufur euh, euh, kéefër maanaam yowmal xiyaamati kéefër day dàqu to toogal voilà voilà xiyaamati kon lan day dàqu kéefër day dàqu ak yëgadi maanaam négligence distraction day dàqu parce que bu gaa yi yeewoo bu yowmal xiyaamati bu jotee dañuy xam ne hee eh, ay la yeeween mbir mi am na ndekete kat yàlla dëgg la ndekete kat Euh, gaa yi jullit yi ndekete lañ doon wax yoo dañ doon wax ci àdduna dëgg la de ah bu boobaa nag ñu daal di commencer nag jaaxle comme ni Alxuraan wax yawma ya'addu zaalimu ala yadayhi yaqulu yaa lam attakhidh fulaanan khaliila yaa wayla yaa lam attakhidh fulaanan khaliila laqad adallani 'ani dhikri baada is ja'ahum xiyaamati borom bi melale na ko nee na mooy bës ba nga xamante ne aji tooñ ji maanaam ki nga xamante ne nangutoon a topp yàlla day daal di matt loxoom yi yawma ya'addu zaalimu ala yadihi xam nga li ñuy li li ñuy lii nga xamante ne moom mooy liy xew ci àdduna àdduna li fiy xew li ci gën a màgg mooy matt baaraam xam ne di matt baaraamam wiccax ko comme ni ñu koy waxee ay c'est dommage mais yawmal xiyaamati ñaari loxo yi lañu la nit ki di màtt ñaari loxo yi la nit ki di màtt ngir désespoir bu jiggi dayo daal ni ak a neexoon ma topp yàlla ànd ak yenent bi kat sallallahu alayhi wasallam li yenent bi doon jàngale ma topp ko ak a neexoon loola xew ay waay taskare ñeel na ma musiba dal na ma aka neexoon ma bañoon na jàppee diw xarit diw bi ma jàppee woon xarit daan ànd ak moom daal moom dëgg dëgg moom a sànq ba tax topp ma yoon bu baax man dama doon négocier jàppoon naa ne grawul fréquenter ko amul problème xam nga du ma teree topp lu baax grawul quoi mais ndekete ànd bi ñu doon ànd moo ma doon détourné ndànk ndànk ba détourné ma complètement yoon bi loolu de am dañ koy gis ñoo xamante ne dañuy nekk di topp ci ba lu baax nekk bi ànd ak nit ñu baax mais am kenn ko ñuy àndal nanguwuñu koo bàyyi nanguwuñoo couper lien bi ak kooku loolu waral leen mais petit à petit ñuy désintéressé wu ci lu baax petit à petit nekk lu brutal petit à petit lay xew. ñuy désintéressé wu petit à nga gis léegi loo xamante ne seen imagination mënul woon dem ci ñu bañ ko fekkee ñuy jékki-jékki léegi dootuñu ko fekketi seen imagination mënul woon dem ci ñu bañ a def nangam léegi ñuy commencer di ko attarder da gis koo xamante ne le fait que mu non xam nga voilà comme nii diw ñoom diw laa nekkal tey bu mu garaawul quoi julli bi naa xaar ba ci kanam rek wala naa xaar ba kii noo xam nga bu ma fi jullee après ñoom ni ñuy gisee affaire bi da ngay waaru quoi xam nga man et puis coow laay bañ ay yenn kii ñu gis leen ñuy def lu bon nga ne non c'est que garaawul quoi naa naa naa mais xam nga après dinaa jéem kii quoi mais. parce que voilà la prochaine fois wala boog bon xam nga rek bon lii comme une fois n'est pas coutume comme diw rek bon grawul quoi maanaam di yéex maanaam di négliger yooyu petit à petit voilà ngeen toog jo yenn jotaay ñu taal télé bi wane yenn affaire yu doy waar yi teg musique bi dóor ay yeneen affaires yi nga ne noo garaaw xam nga bon xam nga bon comme que diw la et puis bon soo ko fi nekkee di ko wax day indi ay coow xam nga loolu bon garaawul quoi noonu ngay def petit à petit seytaane moom ni muy def mooy day xëcc foofu noonu day xam ne foofu sa faiblesse la mu koy xëcc petit à petit mais dangay ngay jékki-jékki sa diine dara dootu ci desat ndax jël na lépp mais yow doo ci rendre compte moment bi nga ciy rendre compte mooy moment bi nga xamante ne c'est trop tard maanaam yow fi mu toll euh, maanaam moment bi mu lay dal doo ci rendre compte jamais jamais. mais même su fekkente ne soo defee mea culpa wala nga def attention ci say ni ngay doxale di nga gis ne noo quand maa ngi commencer négocier yoo xam ne daa daanu ma ko négocier maa ngi commencer def yoo xamante ne daanu ko imaginer maa ngi commencer maanaam nga commencer xam ne kon nag am na y'a un problème problème bi nag lan la fan la naa ko fucuyee ma régler ko balaa muy trop tard mais seytaane dafa lay wan tout le temps la bon facette xam nga bon nit ñi boo nekkee ak ñoom il faut nga xaw a def benn fair play foog nga mel nii foog nga def lii foog nga laa foog nga lii noonu la koy jaarale jekki jekki rek noonu la lay sànke léegi nag bu yombal xeamee yàlla nañ ci yàlla musal bu ko defee individu bi daal da bokk nag ci ñi nga xam ne ñooñu ñooy màtt seen loxo yi naan diw daal moo ma sànk ah aka neexoon ma bañ koo jàppee xarit ndax sànk na ma sànq na ma njub gi jëwoon na waaye diw sànq na ma waaw moo ma daan wax naan ma noo garaawul fële boo fa demee ay wax ibaadu rek lañ fay wax quoi toogal eh waaye tey nañ dem fële sa xanaa da ngay tëbal dara ji nañ dem bu preuve sàngam ah ñu dem tey tey au moins ñu dem cinéma quoi fii parce que dimanche yëpp mënoo dem daayira ah. tey tey da nañ dem cinéma ah wala ñu seeti ji ñoom diw ngeen dem foofu ñu teg ay caaxaan nekk ci caaxaan ak ay fo waaw maanaam boo xoolee li nga gagné ci journée bi yëpp ba nga demee foofa mooy fo ak caaxaan amul leneen yàlla nañu yàlla sàmm petit à ngay détourné wu ci yoon bi ba bës jot rek nga jekki-jekki rek retrouvé wu ci beneen côté bi côté gauche bi nga naan non mais je regrette quoi yàlla nañu yàlla sàmm waaye ay kon lañuy ñuy tekk la mooy ne yawmal xiyaamat maanaam loolu kon ak ak kéefir dootul amati te kenn te loolu yërmande gu rëy la le fait que yé yomal xaaral bu nit ñi ñëwee dañuy gis yàlla mu nekk koo xamante ne boroom yërmande bu yaatu la waaye ñu nekk jaam maanaam ñu nangu ne ñoom kat léegi gis nañu dëgg parce que loolu yërmande yàlla la ndax yërmande yàlla gu matale moom moo tax ba même yi ñi nga xam ne dañoo weddi woon yàlla fii ci àdduna bu yomal xaaral dinañ nangu yàlla. ñi nga xam ne dañ koo weddi woon bu yombal xam ne dañ ko d'accord dañ ko gëm loolu yërmande gu rëy rëy la sauf que nag du leen tere ñu bëggal leen parce que yowmal xiyaamati foofu compte ko ay compte ñoo fa am maanaam ay kii amu fa ah foofu ay compte fa am da joxe ay compte waaw mu ne yaalam xamal ne am na laa naka buur yàlla taala aji kayo ji innama li am ba des mooy xalaqa dafa bind jami'a mboolem al mawjudaat nekk téef yi li ibaadati yi ngir ñu jaamu ko dong xamal ne lool dong moo tax yàlla bindu mbindeef yëpp wallaay fahum ñoom ñëpp moo tax mabuluuna ñu ñu ñu ñu mooñ lañ dañ leen a mooñee ala zalika ci loolu mafkuruuna ñu ñu tëgg lañu ah? alayhi ci loola ci ñu jaamu yàlla min haythu ci anam goo xam ne al asalatu maanaam ci cosaan la loo fa maa amul fil wujudi ci mbindeef ci nekk teef yi sayun dara illaa lu dul wa moom loola mbir mooma ya'budu ma ngay jaamu allah bur yàlla ta'ala ji kawe ji bi xaalihi ci xaal ga muy nekke wa maqaalihi ak ay waxam wa fi aalihi ak i jëfam balli fi nekk di zaat yi ma ngi koy amee ci dëgg dëgg la mu doon ci par essence na mu dekke rek wa sifaat yi ak i meloom fa kullu shay'in bépp mbir fil wujudi ci nekk teef yi mutiyoon aji topp la lillaahi ñeer bul yàlla taala aji kawe li qawli yi ngir wax gi mu wax moom borom subhaanahu wa ji nee na li samawaat ñeer wala ardi ak suuf borom bi nee na sootu Fussilat aaye fukk ak benn waxoon na ne dafa wax ne fa qaala nee na wax na la haa ñeel ko moom suuf si moom asamaan si bopp wala arda ak suuf si nee leen itiyaa dikkee leen taw an mu nekk loo xam ne dañ leen ciy maanaam par force wala maanaam degré de rek dikk leen ngeen jaamu yàlla xaalataa asamaan ak suuf yëpp daan ne atay naa dikk na di way topp sa te amut le nekkut li almuraad la ñu namm bi samawaat ci asamaan yi wala illaa lul ala ñoñam ya wala du caageen bil ardi ci si illaa lu lul sukkaanohaa way dëkkaal ñu ko dëkke bi dalili loolu lay tegtale loolu mooy xawli waxam bi wax moom bur yàlla taala aji kawe ji ci sourate Ali Imran aaya euh, juróom benn juróom ñetti fukk ak ñett nee afa xayra ndax ah ndax hmm? ndax leneen am na ah, wala boog euh, affaire bii nii ñaari firi kii la am Euh, ci noxaat yi noxaat yi maam ñu yëngatu ci naxu ñaari façon lañ koy faral di firi aay yu mel nii comme fi ñu ne afa ghayra diin wa lahu aslama man fi samaawaati maanaam comme au lieu ñu ne afa ghayra diinillaahi bu boobaa dañ naan fa maanaam fa bi dañuy di juutal ci firi bi dañ naan fa kon de a ghayra diinillaahi est ndax leneen lu bokk te diine yàlla gi yabghuuna la ñuy sàkku ah wala boog mu am loo xam ne dañuy dafay am maanaam euh, dafa am loo xam ne muqaddar lay doon maanaam dañ koy nattale maanaam mooy masalan bu boobaa dañ naan dañ naan masalan ñu ne a a a a ya'lamuna wala boog a yantabihuna ndax yeewu nañu fa xayra diinillaahi bu ko defee ñuy beneen diine bu bokk te diine yàlla yab góor nañu koy sàkku wala woote ñeel na ko li am ba des mooy da koo ñeel moom dong nag yàlla ñeel moom aslama dafa dafa womatu la woo ñeel ko man képp koo xamante ne sama samawaati mi ngi ci asamaani wal ardi ak suuf si tawaan ci topp ci coobare wa karhan wala boog ci ñu njatt ko rek wa ilayhi ci jëm ci moom dong dong dong yurja'una la ñuy dellu mu ne fa aaya bii la aaya dal musarrahun dafa leeral nañ bi am na ci liwéer bu wóor mooy ne kullu képp koo xam ne man nekk man koo xamante ci fi samawaat nekk ci nekk na ci asamaani wala daak suuf si hum huwa kooku muslimun ku topp ku wommatu ci yàlla la radiyan di ku gërëm yàlla maanaam moo xam gërëm na ko bokk moo xam gërëm na gërëm na loola aw wala boog mukiraan wala boog dañ koo njatt yaa ngi dégg maanaam li muy wax fii Euh, mooy daal ci gàttal mooy ne mboolem lu nekk ci asamaan yeeg suuf si yàlla daf koo bind maanaam lu nekk ci existence bi rek moom daa nekk ci di topp yàlla di jaamu yàlla te yàlla daf leen a bindee maanaam par nature par nature daf leen a bindee ñuy jaamu yàlla amul leneen loo xamante ne dafa nekk ci asamaan yeeg suuf si lu dul day jaamu yàlla dëgg-dëgg voilà maanaam koo gis mu mel ni ci biti day mooy yàlla dëgg-dëgg li mu nekk mooy jaamu yàlla maanaam ci anam goo xamante ne ñoom seen bopp mu ñu nangu ko wala ñu bañ ko maanaam par exemple tey loxo bi nga xam ne day sàcc xam nga sàcc ci jëmmi boppam mooy yàlla la waaye loxo booba yàlla da koo bind ngir maanaam def ci moom nekk par force yow dangaa war di mën a jël di téye di ngëpp di yëkkati ak yu mel noonu ce qui fait que bu nekkee ci loola moom ma nga la tax yàlla bindu ko maanaam kon moom ma ngi ci jaamu yàlla gi ndax wommatu na yàlla ci yàlla wommatu na ci yàlla décret bi mu ko defal xam nga tey walillahi masalul ala bu man defaree sama euh, sama benn programme maanaam sama ordinateur ma ut sama langage de euh, kii euh, programmation di programme benn affaire su ma ko programmer exécuter ko mu dox mooy mbir mi programme bi wommatu na ci man li ma bëgg ah maanaam loxo bi yàlla da ko bind ngir muy lan muy mën di jël di fab di téye di ñëpp di yëkkati kon fu moment bi muy def lool mi ngi ci li tax yàlla bind ko maanaam wommatu na ci programme bi ko yàlla programme bi ñu koy exécuter kon ñu ngi jaamu yàlla moom kon nit ki même bu fekkente ne zahir bi mooy ne moom ma ngay mooy yàlla baatin bi mooy ne moom ma ngay jaamu yàlla sauf que jaamu yàlla googa bokkut ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom moo aju ci loi yi ci charia bi boobu ñaar yooyu duñ benn de mais le fait que muy jaamu yàlla ci même moment bi muy mooy yàlla loolu yërmande yàlla bu rëy la maanaam mooy yàlla xañu ko jaamu waaw. damay dégg kër euh, euh, yi ñooy wax quoi kër yi. waaw kër yi dañuy wax. ñooy wax quoi lan maanaam seede kii la quoi ñooy seede. Hmm, waaw dañuy seede. mais alxam naan xatta iza jaa'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu yaf'aluun wa qaaluu li juluudihim lima shahidtum alaynaa qaaluu antaqanaa allaahu alladhii antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'uun voilà après mu teg fa maa kuntum tastatiruuna in yashhadu iz yashhadu alayhim sam'uhum wa absaaruhum eh, eh, eh, wa sam'uhum wa absaaruhum fa maa hum yastatiruuna iz yashhadu alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanu ya'maluun maanaam yawmal qiyaamati bu gaa yi ñëwee way moo loola mu ne wa yawma yox noonu la tàmbalee wa yawma yuhsharu a'daa'ullaahi ilaa naari fa hum yuuza'uun gis nga yawmal qiyaamati bis lay doon boo xam ne dañuy pang noonu yàlla yi xam nga waxoon naa leen pang li muy tekki loxo bii la yowmal qiyaamati dañuy pang noonu yàlla yi maanaam dañ leen di dajale obligé amul amul d'accorduma ànduma ci euh, euh, euh, yooyu amul amul ay garaawul non comme ñoom diwa fa danañ ma fa nekkal ay foofu dangay ngay waaru ni non loolu amul par force da ngay dem waaw moo tax bu ñu leen ñëwee nag indi leen ci kanamu dañ leen di tàng yóbbu leen ci buntu sawar teg leen taxawal leen nag ñu teg taxaw waaye bu ñu demee ba dikk nag da ngay gis ñuy commencé wedd xam nga gis nga yow ma gis nga moo tax euh, euh, dañu naan wallahi ma kunna mushrikin waat nañ ci yàlla ñi daanuñu bokkal xam nga euh, nit moo tax. Euh, comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne naafiq yi bu yowmal xiyaamee noonu la ñuy def voilà mu ne yaxlifuuna lakum yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wa yaxsabuuna annahum alaa shay'in yowmal xiyaamati naafiq bu ñëwee moo tax jikko liñ naan ak borom pax mais en fait du pax de clé jikko ak borom du sax pax parce que dañuy dem ba biir yowmal xiyaamati ba borom bi di leen àtte ñu taxaw ak borom bi ci di ko waatal maanaam di ko waatal comme nit ñu doon waatalee ñun maanaam nit ñu doon jéem a naxe ñun bi ñu nekkee ci àdduna <laughs> nit ñu doon naafeq yi nit ñu doon jéem a naxee jullit ñi dañuy dem ba yowmal xiyaamati defe ne seen stratégie yooyu ba tey day dox di waat yàlla ne noo musuñu def nii ba pare nag di giñ wallahi billahi yàlla musuñoo def nii <laughs> Eh, yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum dañ koy waatal moom yàlla comme niñ leen di waatale yéen ba pare wa yaxsabuuna annahum alaa shay'in ñi ngi foog ne bi ñu def loolu ñi ngi ci kaw dara fekk nekkuñ ci dara loolu c'est une évidence moo tax dañuy waat ne xola waat na yéefir noonu lañu waat naa ci yàlla ne ñun nekkuñu woon di bokkaale borom bi nag bu boobaa mu daal di tëj maanaam ah bu ko defee mu daal di jox possibilité cër yi wax mu ne yow ma bis boobu lay doon boo xam ne mu ne hatta iza ja'uha mbete bañ dikke ko shahida alayhim sam'uhum seen dégg-dégg yi commencé nette la ah oui yi ñun ñoo ko doon déglu euh, ñoo doon oui euh, affaire voilà commencé nag di nettali yi ñu daan déglu yépp wa absaaruhum seen gis-gis ku nekk voilà ku ne woy bon man maa doon xool lii oui d'ailleurs lii maa ko doon d'ailleurs dama ko doon xool dama ko doon contempler bu baax dama doon def lii dama doon def laa di nettali lañ doon xool. wajuluduhum ak seen der yi maanaam mufassiruna yi maanaam ñi di yëngatu ci xam-xamu tafsir dañuy wax ne euh, dañu am ñaari firi yu ñu firi baatu juluduhum boobu mooy cër yi. Euh, maanaam mooy yaram yi firi gu njëkk gi dañ koo firee comme ni nga xam ne noonu la zahiru baat bi amee mooy der bi ne maanaam der bi partie deru yaram bi ci lu ne day wax la mu doon dund waaye mu am beneen firi moom mooy juluduhum li muy muy tekki awra yi maanaam ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa tudd der yi ngir kinaaya maanaam ngir rafetal waxin wi daal di ne rek ak seen der yi maanaam li muy tekki mooy awra yi maanaam bu boobaa dañuy seede lañ doon def ñoom ñëpp ku nekk di seede ah lii de maa ko doon def moom lii moom mën a woon ku nekk di gis kii kii de moom moom mën a moom maa doon dégg naa nga lii di kii kii ah lii de maa ko doon xool moom waaw ñëpp yi wax bu ko defee gars yi stupéfait bu ko defee wa qaalu li juludihim ñu naan maanaam. nopp yeeg bët yeeg yooyu am na mais yaram yi der yi maanaam li maanaam ñor nii li ma shahidtuma lay naa mais yéen loolu lañ def nii lu tax ngeen di seede waral ñu maanaam lu tax ngeen di seede contre ñun ah parce que ñoom parce que ci moom la bokk mais lu tax ngeen di jëf yi xanaa da dof mais xanaa xamal leen bi sawar lañ jëm <laughs> <laughs> ah bu ko defee ñu ne ah antaqana Allahu day yàlla miy wax loolu ne moo ñu wax loo moo ñu wax loo ah mbir mi nii la moo tax borom bi nee na nee en fait ñoom wama euh, euh, kuntum tastatiruna iz yashhadu alaykum sam'ukum wa absarukum wa juludukum bima kuntum ta'malun mën a leen a nëbbatu nag léegi au moment où léegi nag seen seen dégg-dégg yi seen gis yi seen euh, der yi ñu ngi leen di seede waral leen moom ñi ngi seede seen kaw contre yéen li ngeen doon def yëpp fi mu amatul dara loolu ci mën na parce que kenn ku ci nekk moom moo taxaw def aveu mais man maa doon def lii lii moom mën a woon mm. j'avoue mu ko defee nag problème am borom bi teg ci ne wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin te loolu li leen ko yóbbee mooy seen njortu gu ñaaw gi ngeen amoon ci seen borom looloo leen yóbbee ci toroxtaange gi moo tax ngeen ba xëy bokk ci ñi nga xamante ne dangeen di ñàkk maanaam da ngeen di ñàkk maanaam da ngeen di dem ba ñàkk seen bopp ah loolu moom moo raw ci dem sawara mooy nit ki du am li du du ñàkk mais boppam lay ñàkk xam nga yeneen kaso yi ñu am fii nii mooy nit ki day ñàkk liberté bi mais bu dee àllaaxira foofu nit ki day ñàkk boppam ci jëmmi boppam lay ñàkk voilà waaw hmm? comme mbir mi noonu la demee daal moo tax lépp loo gis day topp yàlla day topp yàlla day womatu jëm ci yàlla loolu nag borom subhaanahu wa ta'aala noonu la dogale mbir yi amul lenn luy kii te te du topp yàlla te loolu jëm yërmande la maanaam mooy ne borom subhaanahu wa bu la xañee jaamu yàlla ci zahir xañu la ko ci baatin waaye loola mu loola ñami maanaam ñay gis maanaam ñami jariñ dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xamante ne yàllaa leen ñor sinon ñeneen ñi ci def ñoom du leen jariñ dara ñoom d'ailleurs day mën a sax nekkaat encore contre ñoom lu tax sa lépp d'accord ba mu des sa xol bi bañ lu tax nangu woo ko maanaam malgré yow ñu ngi doon def nangam do donc yërmandeeg yàlla gi tax na ba nit ñëpp dañuy jaamu yàlla moo xam ñu bëgg moo xam ñu bañ qaala wax na taala aji kawe ji nee na wa maa wal insa illaa liya'buduun wa maa xalaqtu binnuma al jinna jinne wal insa ak nit doomu aadama illaa lu dul lenn rek a tax liya'buduun mooy ñu jaamu man yàlla maanaam ñu xam li tax ma bind leen te ñuy def li tax ma gërëm leen looloo jaamu yàlla maanaam xam ki la bind kana maanaam xam ko nañ ko war a xame ba pare di def la tax mu kontaan sourate Zariyat aaya juróom fukk ak juróom benn su topp shahida mu seedal lawum ñeen leen annabi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam annahum ne ñoom kat yaabuduunahu ñoo ngi koy jaamu bi qawli ci wax ji mu wax ne kullun képp kenn mu yassaru mu yassarun dañ ko yomba rek li ma la tax xuliqa ñu bind ko la ñeel ko Euh, li ànd na ndax kat al jinna jinne yi wal insa nit ñi ñoom ñëpp na dañ leen a bind li ibaadat yi ngir ñu jaamu ko waxum te ñoom mu na yàlla da leen a yombalal limaa la tax xuliqu ñu bind leen lëxoo ñeel ko moo tax fahum ñoom ñëpp nag ibaadullaahi ay jaamu yàlla lañ bi darurati ci loo xamante ne mënuñu koo bañ maanaam ci lor walakin waaye nag taxtalifu dana wuute al ibaadaat jaamu yàlla yi façon jaamu yàlla yi ak jaamu yàlla yi ci seen bopp dañuy wuute lixtilaafi ngir wuuteeg muqtadayaatu la waral ca ñoom al asmaa tur ya aw ak melo ya ah, loolu daan ci ñëw léegi insha allahu taala xadis boobu ñu wax léegi mooy kullul muyassarun limaa xuliqa lahu képp kenn yàlla def ko yombalal la taxoon mu bind ko xadis boobu ci nodd baal baal mu ne ah, ko ahmad ma imam wa abd ibn humayd imam wal buxaari wa muslim wa abu daawud wa tirmizi wa nasaa'i wa ibn maaja wa ibn mardawayh wa ibn jarir ñoom ñoom anil imaam ali ibn abi taalib karramallahu ta'ala wajhahu wa rajo ci solo na ko ba tey imaam ahmad wa muslim ak wa ibn hibbaan at-tabarani wa ibn mardawayh an jaabir ibn abdullah te mooy al-ansaari radiyallahu ta'ala anhuma li nga xam ne moom moo mat a bàyyi xel fii mooy xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani <coughs> yàlla dafa sëq mindeef yi da leen jël sëq benn min mindeef sëq rek teg ci ndeyjoor bi daan haa'ulaa'i fil jannati wala ubaali ñii ñépp sawara lañ jëm te faalewuma leen te àjjana boog lañ jëm te faalewuma ci dara maanaam nekkatuma di toppatoo dara ci mbir yooyu sëq beneen sëq bi ne ñii ñëpp sawara lañ jëm yóbbu ci gauche mais sawara lañ jëm sama yoon nekku ci maanaam voilà toppatoo ma ko. boobu boobu kii waaw. Seydina Omar radiyallahu ni ko waaw ya rasulallah fa fii mal amal fekk gars dañu tiit affaire bi ko indi waxee saa salama gars yi jaaxle am d'ailleurs sax am na ci yeneen riwaaya gars yi naan. Ah, mujj gi gars yi sax dañoo xawoon na dem ba mel ni ñu xaw a feebar ah, ci ay fan daal yent bi sallallahu alayhi wasallam seetlu leen ni daal gars yi dafa mel ni temps yi moom am na lu xew quoi lu ñu am problème ñu xaw a voilà <laughs> mu laaj leen lu xew lan moo tax feebar yi ci euh, mel ni seen dangeen ngeen a xaw a voilà crispé wu da a triste tout ça ñu ko ah yow kat yaa ne yàlla moom dafa dafa dafa ngëb rek maanaam ngëb bi teg maanaam mooy daal ne en gros euh, fañ war a bokk bokk nañ fa ba pare fi mu toll daal daanaka jëf ji daanaka matatu ko yent bi nag ne leen déet ya'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa la euh, ci beneen riwaaya Seydina Omar radiyallahu anhu daf ne ko fa fiimal amalu ya rasulallah waaw kon jëf ji ci lan lay ajooti lu tax ñuy jëfati borom subhaanahu wa ta'aala ne ko ah jëf leen rek kenn ku ci nekk dañ laa ah, ah, dañ laa bind dañ laa yombalal la tax ñu bind la maanaam fa nga jëm yàlla yombalal na la ko moo tax masala boobu masala la boo xam te ne bu mat a bàyyi xel la mooy masala moom lañ doon daanaka waxtaane sànq rek ci kuuru mag ñi moom lañu ko mujjee maanaam masala la boo xamante ne képp kenn war na koo war na cee def attention te war ko bàyyi xel ngir ne masala la boo xamante ne ci masala yi ngëm yàlla yi maanaam pas-pas yi amaan na mooy masala bi gën a jafe bi gën a compliqué bi nga xamante ne képp kenn war na koo mën a xam mooy masala ak ndogal googu maanaam ndogalug yàlla parce que aussi ñu baree bari dañoo dugg ci yoonu daa ngir masala boobu ngir masalay ndogal bi am na ñaari groupe yoo xamante ne dañoo sànku bu ñu leen jëlee globalement am na nag benn groupe boo xamante ne moom dafa nekk ci yoon groupe bi nga xamante ne dafa sànku moom mooy groupe euh, ñi ñuy tuddee jabar xadariya yi ñu ñuy tuddee xadariya yi xadariya yi ñoom dañu ne kullu shay'un unfun maanaam bépp mbir dafa nekk loo xamante ne rek ah, dafa spontané maanaam mooy ñoom dañoo jàpp ne moom li ñu doon wax sànq ñoom dañoo jàpp ne yàlla daal bi muy bind mbir yi dafa bind lépp Ah, wa ba pare yàlla gaa moom am na te moo bind mbir yi waaye ba mu bindee mbir yi ci la pare maanaam ñoom nag ay groupe yi groupe la ñu wuute maanaam daf cee am ñoo xamante ne ñoom dañoo jàpp ne yàlla dafa defar mbir mi maanaam dafa dogal mbir yi bind asamaan ak suuf bind nit ñi bind jinne yi bind leneen ak leneen lu ne teg en place ba pare nag dem toog di xaar après na gaa yi nag lu nekk luy xew rek par contre loolu yoonu yàlla nekkatu ci et que mbir yi dafay arriver spontanément maanaam bu ñu xoolee wax jooju cest à que mooy suñu jotaay bii nii yàlla ci ci wax jooju yàlla euh, xamoon na ne mu ñun ñii ñëpp yàlla ñu bind waaye sauf que euh, euh, maanaam suñu jotaay bii daa bees ci yàlla maanaam mm-hmm. bi mu am mu yàlla xamu woon dara bi mu amee la yàlla xam ne ndekete ah d'accord mbir mii daa am maanaam kon yàlla mënu ci woon a agir maanaam parce que nit ñi ñooy agir di def après nag dañ leen di àtte solo loola maanaam gis-gis googu ñoom noonu lañu ñu waxee mbir mi ah, mais nag loolu mooy ñi gën a kawe am na ñoo xamante ne d'accord nañ ne yàlla xamoon na ko waaye yàlla dogalu ci dara defu ci dara mbir mi nii rek la amee pour ñoom noonu la deme voilà par exemple tey ndax kaasu kaas bii danaa ko naan danaa ko jeexal wala déet. yàlla xam na ko waaye yàlla dogalu ko maanaam bu dee naan naa ko ba mu jeex yàlla da koo xamoon dong waaye ca layam defu ci dara euh, am am ñoo xamante ne dañoo jàpp ne maanaam ci seen biir parce que ay groupe yu bari lañ am na ci seen biir ñoo xamante ne dañoo jàpp ne comme Mu'tazila yi ñoom dañoo jàpp ne yàlla dëgg na ni moo dogal mbir yi mais nam ko dogale lenn kese la maanaam mooy moom prédisposition la def maanaam loolu mooy prédestination c'est-à-dire que deful destin bi parce que loolu mooy différence entre destin ak prédestination maanaam dafa def destin deful destin bi mais prédestination la def loolu mooy lan mooy ne yàlla moom may na ma ma man a wax ak nga mën a noppi léegi su fekkente ne euh, par contre li nga xamante ne yàlla moom defu ko te dugalu ci loxoom man dogalu ci dara mooy le fait que man bu ma waxee lu baax. maanaam ma jàng alxuraan ak may saaga masala bu may jàng alxuraan ak may saaga loolu moom yàlla de dëggulu ci dara maanaam man maa jàng alxuraan te maa saaga loolu samay mbiru bopp la mais yàlla daal li mu defoon mooy may na ma possibilité wax loolu yooyu yëpp yooyu groupe ñooñu la ñu tuddee alqadariya ñooñu ci la nekk loolu ak cànkute la ñooñu ca ñu nekk ak cànkute la ah, léeg-léeg it ñu gis ne ñu gis gaay di wax ne voilà lii xew na ñu naan yàllaa ko dogal yàlla dogalu ko loolu erreur bu garaaw a garaaw garaaw la ci waxin maanaam naan lii gii voilà gaay naa ni yàllaa ko dogal ah mais yàlla dogalu ko way ah lii kii def lii nga naan yàllaa ko dogal maanaam loolu erreur la bu garaaw ci waxin naam li ñu waroon a wax mooy. wax ne waa ji laye ne yàllaa ko dogal moom lañu waroon a ŋaññi ne ko waroo ko woon a laye waaye loolu daañ ci ñëw waaye nag am maa ne yàllaa ko dogal moom yàlla nag moo ko dogal nag parce que jàpp ne yàlla dogalu ko li muy tekki mooy yàlla dañ ko obligé dara xew fekk moom neexu ko loolu la baat di tekki yàlla dogalu ko mooy ne kon affaire bi ba muy xew doonte yàlla bugg ko woon waaye am na quand te bu boobaa mooy ne moom dootul yàlla maanaam dañ koy forcer ci muy nangu triste réalité yi ah voilà euh, beneen bi nga xamante ne moo tax euh, Mu'tazila bi li Mu'tazila bi benn waay dafa ñëw ne fekk benn sëriñu Mu'tazila toog Mu'tazila Mu'tazila toog mu ne ko benn kaw kaw mu ne ko mais sëriñ bi yow gis naa la moo mu toog mu ne ko ñaanal ma sama xar yi feeñ maanaam xar mi réer xar yi réer maanaam mooy euh, troupeau bi loolu musiba bu rëy rëy la ci euh, ci sàmmkat bi ndax moom loolooy alalam ci lay liggéey te loolooy alalam mu ne ko ñaanal manag nag loola feeñ sëriñ bi tàllal loxoom ne ko yow yàlla yow mi nga xamante ne bëggoo woon xar mi réer maa ngi lay ñaan nga feeñal ko nga feeñal xar maanaam gétt gi nga feeñal gétt gi kaw kaw bi ne ko mais sëriñ bi man de sa ñaan gi bëgguma ko mu ne ko lu tax mu ne ko parce que damay ragal ne yàlla bi ngay ñaan bëggul woon xar yi gétt gi réer te pourtant réer na damay ragal mu bëgg mu feeñ te du mën a feeñ waaw ah damay bëgg loolu damay ragal ko bëgg mu mën a feeñ te du mën a feeñ waaw loolu maanaam problème loolu noonu ñooñu ñoom ñooy benn groupe bi am ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy lu ñu tuddee aljabariya aljabriya ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy ñoom li ñu jàpp daal mooy ne mbir yi yàlla day forcer nit mindeef yi et que obligé nam maanaam ñoom amuñu benn choix ci mbir yi et que nam war a xewe rek lay xewe su doon foofa rek lañ yem problème mën naa bañ am mais ñoom dañ caa teg ne maanaam dañoo jàpp ne loola dafa am ay conséquences maanaam mooy nit mën naa nekk di jaamu yàlla ba dee ñu yóbbu ko safara parce que tout simplement comme que dogal la rek mbir mi ci dogal gi rek la aju maanaam jaamu yàlla gi muy jaamu yàlla jariñu dara yàllaa ko forcer pour muy jaamu yàlla bu saf bu àllaaxiraat mu forcer ko rek yóbbu ko safara et ci ki sàcc par exemple bu kenn bu ko kenn teg dara parce que yàllaa ko dogal dong kii nga xamante ne daa nekk ci lu bon bu ko kenn wax dara ndax yàllaa ko xiir ci lu bon li maanaam ñoom seen gis-gis noonu la donc bu kenn wax kenn dara bu kenn tëral benn loi buy xam te ne ci ciy sanctionner kenn parce que lu tax ah parce que tout simplement yàlla mooy voilà et sàcc wala kii rey nit ki yàlla ko dogal donc bu ko kenn wax dara voilà. bu yowmal xiyaamee itam bu ko kenn maanaam waa jooju man maam day day xëy yowmal xiyaamati tamit yàlla forcé ko rek waat ko àjjana donc am benn problème maanaam amul dara mbir yi maanaam kooku ñooñu foofu lañu seen problème amee ce qui fait ñoom dañuy jàpp ne moo tax souvent moo tax ñooñu noonu jabari yi ñooy ji ay ci ci beneen côté maanaam ci wàllu ngëm ñoom ñooy ji ay tamit maanaam ñoom dañoo jàpp ne nii nga xamante ne. nit ki bu xësee ba weddi yàlla nekk yéefir amul benn jëf ju baax ju koy jariñ noonu la demee tamit ne bu gëmee yàlla amul benn jëf ju bon ju koy wàññi dara voilà mbir yi daal voilà noonu la demee loolu nag erreur la bu rëy rëy rëy moom tamit erreur bu monumentale léegi bu boobaa lan mooy dëgg gi mooy li waa ahlu sunnati jamaa jar ndax ñoom dañu ne yàlla daal moo dogal lépp lu am lépp lu xew yàllaa ko dogal donte nit ki am na responsabilité maanaam donte nit ki dañ koy topp jëf loolu mooy lan loolu soo ci bëggee noppalu dangay ngay jàpp ne tout le temps dafa am benn dualité bu exister maanaam euh, mbir yi da nga koy xoole tout le temps ak lunette yi lunette yi nga koy xoole nag daa war a am ñaari lunette ñaari ñaari verre yu ci ne yu wér parce que bu benn bi euh, tëjoo gis-gis ki du baax maanaam faw nga koy xoole ah ak ñaari lunette yi nga xam ne day baax su ko defee gis-gis gi mën a normal Euh, lunette bu njëkk bi mooy lunette bi nga xam ne moom la ñu tuddee xaqiqa beneen lunette bi nga xam ne mooy ñaareel bi moom la ñu tuddee sharia xaqiqa mooy dëgg-dëgg mbir mi ni mu demee maanaam nii la demee ko sharia nag mooy li nga xam ne moom la loi bi teg ne la yow nii nga war a doxe lii laa bëgg lii laay bañ lii laa tere lii laa lay xañ lii laa lii lii boo ko defee ma fay la ñu fay la lu baax lii soo ko defee ñu fay la lu bon loolooy lu loolu mooy sharia <coughs> baax na baax na wala wala dafa am problème baax na léegi waaw loolu maa ngi ci ñëw voilà léegi loi bi euh, euh, bët lunette bi nga xamante ne moom mooy xaqiiqa bi mooy dëgg-dëgg mbir mi ni mu demee mooy la réalité mooy la vérité ni mbir mi demee mooy ne amul dara lu xew lu dul ne yàlla moo ko dogal te nii la ko bëgg te nii lay amee te mbir ya ba ko yàllay do ba ko na ko yàlla xamee booba bu ñu remonté temps bi ci mooy nii la yàlla nii la ko xamee woon te ni mu amee noonu la ko xamee te noonu la ko nammee maanaam noonu la ko bëggee te noonu la koy dogale maanaam dooleem kàttanam noonu la koy exécuter amul dara lu ci mooy mbooleem lu am nag ak lu mu tuuti tuuti tuuti wala lu mu rëy rëy rëy yàlla ni la ko bëggee ni la ko nammee ni la ko xamee te ni la ko dogale te ni la ko mettre en exécution maanaam nii la xew amul dara dara dara lu dul noonu la mbir mi dem maanaam nit ki moo xam dafa def lu baax wala mu def lu bon yàlla moo ko def lu moo ko dogal ci moom moo ko dogal mu def lu baax wala mu dogal mu def lu bon moo ko dogal mu nekk jullit moo dogal tam mu nekk yéeféer moo dogal ci lépp changement yi gën a tuuti ci ay doxalinam àdduna wala alaaxira yàllaa ko dogale ci moom noona amul dara lu koy luy xew ci àddunaam ci dundam àdduna wala àllaaxira lu dul yàlla moo dogale woon moom noonu ne nii dana xew ci moom ci dundam kon loolu moom mooy xaqiqa mooy réalité bi léegi mu am nag li nga xam ne mooy charia bi luwaa bi loi bi mooy dañ naan la yow nag dafa am lu ñu lay digal am lu ñu lay tere am lu ñu la ne lii baax na am lu ñu naan la lii bon na yooyu yow da nga ko war a topp bàyyi ko xel maanaam lee da koy gëm lii dangay ngay agir pour lii. waaw ah voilà maanaam mooy lan euh, mooy ne naan sàngara de baaxut. sàngara nag mi ngi nii butéelu sàngara moom mi ngi su ma ko naanee yàllaa ko dogal loolu moom xam naa ko su ma ko naanul tamit yàllaa ko dogal waaye comme que su ma ko naanee yàllaa ko dogal su ma ko naanul itam yàllaa ko dogal waaye loolu mooy xaqiqa bi waaye sharia bi danaan ma bu ko naan de parce que soo ko naanee da ngay am bàkkaar ma xam ne kon léegi xam naa ne gaa lu mën a xew yàlla ko dogal gaa mais charia bi tamit naa ko bàyyi xel bu ko defee duma ko naan voilà léegi su yàlla dogalee ma naan ko léegi kon yàlla dogal na ma naan ko ce qui veut dire que ci buntu charia mooy naa bu ko defee mu daal di wëlbatikuwaat dem ne yàlla ah yàlla man de def naa njuumte gu rëy rëy rëy ndax la ma sharia digaloon mooy ma bañ a naan sàngara si def naa ko ay yàlla man may tooñ naa la yàlla man man daal ma doy waar ey eh man de lii de boobu dootuma ci def dootuma ko defati fas naa ko yéene maanaam bu boobaa nga def noonu su ko defee yàlla daal ne non non man maa ko dogaloon ci yow man maa ko dogaloon ci yow garaawul baal naa la ko amul benn problème d'ailleurs sax dama koy remplacer lu baax. voilà loolu bu ko defee mais soo ko defee ba pare daal ne boo dut façon mënul woon demee ne ah parce que yàllaa ko dogal yàlla ne déedéet waxoo benn dëgg yow tere woon naa la ko te xamoon nga ni sariya bi daf la ko tere nga bañ nga def ko dama lay duma ngir loola maanaam kon nga gis ne euh, ci il faut boo amee ñaari bët yi maanaam ñaari peeru lunettes yi da ngay génn ci problème bi soo defee lu baax maanaam yàlla dañu la ah saay timis jot na de wala tàkkusaan jot na jullil mu ne la tàkkusaan jot na jullil su ma jullee xam naa ni yàllaa ko dogal su ma julliwul itam lan yàlla moo ko dogal parce que loolu mooy xaqiqa bi mooy réalité bi léegi ma ne ah d'accord kon léegi euh, yàlla kat moo ko dogal damay julli maanaam ma daal di jóg julli su ma jullee ba pare daan ne vraiment masha Allah man vrai vraiment jàmbaar laa quoi <laughs> parce que sincèrement c'était pas évident situation bi ni mu demee mais malgré tout j'ai tout fait pour julli quand même non je je je veux vraiment euh, objectivement être fier de moi-même gis nga loolu soo ko waxee yàlla ne la waxoo benn dëgg man maa dogal ci yow nga julli te ànd ak loolu yëpp reconnaissant woo ak man maanaam gërëmoo ma ci loola dama la ci boole non seulement duma la ko fay mais dama koy dama la ci duma waaye soo ko jullee ba pare daal ay yàlla man day lii ngëneel gu rëy nga ma defal ndax yow yaa dogal ci man ma mën a julli nii te pourtant su la neexoon mu bañ a am ngëneel gu rëy ngi nii ñaata nit ñoo toog tey julliwuñ ñoo xam ne du ñu ay jullit wala sax ay jullit kañ waaye yow nga defal ma ngëneel gu toll ni ak teraanga gu toll ni nga permettre ma ma ma julli yàlla ne la déedéet dama laa digal nga julli ci sharia nga def ko dama la ciy fay maanaam nga gis différence bi nga xam ne le fait que lunettes yi nan lañ ko war a exploiter maanaam non seulement dañ koy xool mais dañ cee war a xoolee xooleen bu baax parce que am ay lunettes rek doyut il nga am ay bët yoo koy xoole waaw aaya bi dafa ni maa asaabaka min xasanatin fa min allah wa maa asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik lépp loo xamante ne dal na la ci lu baax xam nga dafa am aaya bu jiitu euh, bi mu naan qul kullun min indillah parce que daf ni aynama takunu yudrikumul mawta walaw kuntum fi burujin mushayyada waaw lu ci tegu wa ma asabaka min non non dafa ne wa ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik non am na benn aaya bi ko jiitu nag la mooy bi mu naan wa in tusibhum hasana wa in tusibka hasanatun yaquluuna yaquluuna haaza min indillah wa in tusibka sayyi'atun yaquluuna haaza min indika qul kullun min indillah famaa li haa'ulaa'il qawmi laa yakaaduuna yafqahuuna hadiisan maa asaabaka min hasanatin fa min Allah wa maa asaabaka min sayyi'atin fa min nafsika ah, xam nga aaya bi boobu noonu la dem maanaam kon il faut ñu wëlbati aaya bi maanaam yóbbu ko ba ca kaw aaya yooyu dañ ne maa asaabaka lépp loo xam ne dal na la min xasanatin ci lu baax famina non dani dani yaquluna dañ naan hada min indillah lii de ci yàlla la jóge maanaam lu la dal ci lu baax rek gaa yi nee nañ lii moom ci yàlla la jóge wa ma asaabaka min sayyi'atin li la dal ci lu bon na ñoom dañ naan hada min indika lii ci yow la jóge yàlla ne qul waxal ne kullum lépp min indillah ci yàlla la jóge leer ba pare daa ci teg ne fa maa li haa'ulaa'i al-qawmi waaw ana lan moo dal gaañ yi ba tax yàq ah ba nga laa yakaaduuna xawuñu yafqahuuna di mën a comprendre maanaam di mën a am dégg-dégg bu baax hadiisan ci ay waxtaan waxtaan. maanaam mënoo waxtaan ak ñoom waxtaan bu jub ba ñu comprendre dëgg-dëgg li nga bëgg a wax maanaam loolu à xaw près ko man yàlla continue ci teg ci ne maa asaabaka lu la dal min bu boobaa. mu mufassiruna yi dañ ci am ay firi firi bu njëkk bi mooy dañ cee takdir iz yaquluna moment bi ñuy wax naan maanaam kon ñooñu xawuñu di mën a comprendre wax moment bañu naan maanaam xawuñ maanaam ñoom dañoo dañoo maanaam seen xel yi dafa dese au moment où ñoom ñu naan maa asaabaka lu la dal min hasanatin ci lu baax fa minallaahi ci yàlla la jóge wa ma asaabaka waaye loola dal min sayyi'atin ci lu bon fa nafsika ci yow la jóge maanaam nga gis ne kon dañoo diir loolu maanaam dañ ko caa nattale parce que suñ ko nattalewul rek contradiction day am ci diggante ñaari ay yi nga xam ne ñoo sosoloo ah loolu benn firi la beneen firi bi mooy maa asaabaka min xasanatin ah, lu la dal ci lu baax fa minallah ci yàlla la jóge xam nga nee na xam nga yàlla nee woon na ko waxal nee na ko léegi ne ko waxal ne lépp ci yàlla lu jóge li la dal ci lu baax ak ci lu bon ñii lu leen dal ba mënuñu comprendre sax wax ju wér lu la dal ci lu baax ci yow lu jóge waaye lu la dal ci lu bon it wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika bi maana ah fa nafsika est-ce que ci yow lu jóge mu nekk question comme ni aaya bi wax naan afa imitta fahumul xaalidun bi maanaam afahumul xaalidun maanaam yow soo deewee est-ce que ci ñoom la jóge est-ce est-ce que ñoom dañuy sax maanaam nga gis na kon foofu questionnement la maanaam lu la dal ci lu baax ci yàlla la jóge mais li la dal la jóge maanaam foofu question la maanaam ko ce qui fait que bi kon day daal di gën a sa xalaat di dëgëralaat rek li ñu wax ci léegi. Hmm? léegi voilà léegi wala euh, beneen taqdir beneen firi am na mooy ma asaabaka lu la dal min xasanatin ci lu baax fa min allah ci yàlla la jóge loolu mooy xaqiiqa bi wa ma asaabaka waaye lu la dal min sayyi'atin ci lu ba ci sharia fa nafsika askane la ko sa bopp ci sa bopp la jóge maanaam neel man a comme li ñu doon wax lu bon ba ni yàlla la neel man a bu ko defee yàlla ne déedéet mais man la maa ko dogal ci yow voilà loolu moom moo tax aaya bi mu naan qul allahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tuzillu man tashaa'u daf ni bi yadikal xayru yàlla yow waxal ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaay buur yàlla bi ci tur yu rafet yeeg mel ni yëkkatiku yi yow mii yow yaay borom nguur yow yaay jox nguur ku la soob yaa koy xañ ku la soob yaay teral ku ku la soob yaay wàcce doyadal toroxal ku la soob ci sa loxo la yiw nekk mais ak lu baax ci sa loxo la ne mais ak lu bon mais ter mais teg gin gi ñu war a am ci yàlla moo tax ñu koy askanale lu baax li kese teggin googu moo tax ñu koy askanale ci lu baax xoolal xoolal maam Ibrahima alayhi salaam li mu wax daf ni ah? Euh, naka la ko ne sax illa alladhi xalaq fa huwa illa alladhi fatarani fa huwa fa huwa yahdini walladhi yumituni thumma yuhyini fa idha maridtu fa huwa yashfini yàlla moom mooy ki nga xam ne moo ma bind ñu ne waaw mu ne moom mooy ki may dundal maanaam moo ma moo ma rey ba pare moo ma dundal maanaam moo ma njëkk moo tax dund ma woon mais tamit bi may dundal après moo ma dekkilaat ma dund ñu la su ma feebaree foofu yasin moom may faj faj pourtant waxul ne su ma tegee feebar moo may faj xam nañ ni yàlla mooy teg nit feebar mais malgré loolu dafa ni man su ma feebaree mu daal di bañ a wax ne yàlla moo may teg feebar loolu tam teggin la bu ñu war a am ak yàlla maanaam dafa am expression ñuy war a utiliser dafa am expression yi ñuy utiliser voilà voilà xam nga loolu yooyu ay expression la yu am solo yoo xamante ne maanaam mbir la yoo xamante ne fii tamit noonu la maanaam moo tax tout le temps affaire boobu dafa am solo ah. looloo tax moo tax ñu parce que lu tax dogal gi dañuy tere ku koy laye ah. mooy liñ doon wax sànq maanaam dogal gi su dee côté bu baax la ah. nga laye ko mais côté bu bon bi dañ koy tere ku ko laye sharia moo koy tere du la xaqiqa la mais sharia mooy tere ku ko laye mu loolu mooy lan mooy comme li daal diggante maam li xew diggante maam Adama alayhi salaam ak yent yàlla musa wala boog déedéet bi mu naan euh, euh, loolu loolu loolu peut-être kon mooy contraire bi wala mooy fi ma maam Adama ne maanaam loolu contraire bi la non loolu contraire bi la. Euh, loolu ci beneen côté bi lay jouer mooy le fait que bu dogal yàlla dogalee dara ñu bañ koo nekk di ko jàmbat tout le temps xam nga am na mooy benn mooy xadis bi mu naan bi nekk Sahih Imam Muslim mam al mu'minul qawiyyu xayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'mini ad-da'if wa fi kulli xayr ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa ma wa in hasala shay'un fala taqul law fa'altu dhalika la hasala kadha wa kadha fa inna kalimata law taftahu amal ash-shaytan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bul ne la lu la dal neel maanaam nee na ku gëm ku ku ku ku aji gëm ji nga xam ne dafa am doole maanaam ngëmam dafa am doole kooku moo gën a moo gën te moo gën a sopp ci yàlla que ki nga xamante ne ngëm maanaam kooku aji gëm la mais dafa doyadi dafa woyof waaye ñoom ñëpp yiw mi ngi ci ñoom maadaama ay nit ñu gëm yàlla la euh, loolu euh, moo tax loolu am na ñaari firi maanaam ku gëm ku am doole kooku moo gënal yàlla ki nga xamante ne dafa gëm waaye daa néew doole maanaam loolu am na ñaari firi firi bu njëkk bi mooy mooy mooy aju ci ngëm gi ci boppam maanaam mooy ki nga xamante ne ngëmam dafa dëgër kooku moo gënal yàlla ki nga xamante ne ngëmam dafa doyal wala boog ki nga xam ne dafa gëm mais dafa am doole maanaam bu mën a défendre l'islam moo xam doole ji nag day aju ci xam-xam ci alal ci am-am ci man-man ci ci ci ci daraja ci sañ-sañ ak ci ci ci ci ci doole kàttan ak yu mel noonu loolu yëpp mën na cee aju. waaye ñoom ñëpp yiw mi ngi ci ñoom maadaama ay nit ñu gëm yàlla lañ borom bi subhaanahu wa ta'aala no yent teg ci ne xëral ci lu lay jariñ lépp lu lay jariñ rek am ci benn engouement dem wuti ji ko waaye nag na nga wéeru ci yàlla wasta'in billah na nga sàkku ndimbal ci yàlla maanaam mooy ñaari li nekk yi ñu doon wax dem gis ne lii damay jariñ ma dem wuuti ji ko ak engouement ak sama énergie yëpp loolu mooy charia bi xaqiqa bi nag mooy ne ah ci yàlla nag laay wéeru de bu ma ko amee ma xam ne yàlla la bu ma ko amul it ma xam ne yàlla nii la ko bëggee woon waaye su fekkente ne dafa am lu la dal wala lu la rëcc bul ne euh, su ma defoon nangam ak nangam rek kon nangam ak nàngam dana am maanaam baatu su ma defoon law oh c'est dommage affaire bi ni mu demee mais pourtant su fekkoon ne lii rek kon lii maanaam loolu <laughs> mu ne nag parce que baatu law boobu su fekkoon ne dafay ubbi dafay ubbi buntu jëfu seytaane maanaam day tax seytaane mën a am porte d'accès ci yow voilà maanaam mooy day tax. nga jàpp ne mbir mi mënoon naa xewee neneen lu bokk nii mu xewee maanaam nii ko yàlla bëggee nii loolu day ubbi buntu seytaane ba pare tamit day ubbi buntu nga nga nekk di jàpp ne di responsabiliser ñeneen maanaam day jàpp ne parce que xam nga nit naturellement su amee problème moom déjà du xool ne moom ci boppam moo am problème maanaam li muy njëkk a def mooy day jéem ut ay ñeneen ñoo xam ne ñooñu lay jàpp ne xëy na problème bi ci ñu la jóge voilà mais ñoom waaw ah waaw ne lépp diw waaw lépp ak diw quoi ba ma nangam bu defoon nangam moos kon ba léegi nangam mais non da waaru koo waajooju <laughs> <laughs> non am ak yeneen ak mais ak maanaam problème yi mën a indi dafa bari maanaam moo tax ñaari bët yooyu fokk ñu koy xoolee mbir yi mais ñu d'accord ci ne quand yàlla moom mbir mi ñii la koy defee te loolu daf lay ubbil buntu jaamu yàlla gu rëy rëy rëy maanaam gëm gi nit ki di gëm ne yàlla mooy doxal mbir yi daf koy ubbil buntu feebaru xol yu baree bari daf ciy mucc ndax par exemple du rëy. parce que day xam ne comme yàlla mooy dogal mbir mi maanaam mënta rëy parce que ki muy war a xeeb day xam ne moom ni mu mel yàlla moo ko mel loo noonu moom ni mu mel yàllaa ko mel loo noonu ci diggante xef ak képp yàlla mën na changer mbir pare day ndànku day def attention ci nit que yàlla mën na def lu ne mën naa jaxasewaat léegi léegi ba pare da ngay gis du du iñaan parce que kiñaan li koy indi mooy nit ki dafay jàpp ne affaire yi waroon naa mën a soppeeku alors ki kii yàlla xéewale lii yàlla moo ko xéewale moom moo ko dogal ci moom man lii la yàlla dogal ci man te munuma fexe muusa ko waane ba affaire yi changé loolu muy beneen ah, muy beneen beneen njariñ day tax du ngistal ak déggtal parce que day xam ne kenn mënu ko jariñ nii mën ko lor ku dul yàlla donc li muy def ak li muy wax yàlla rek la ci seet amul keneen maanaam day tax sax nit ki dëggu woon ah. parce que comme que yàlla rek kay jariñoo mooy lore man moom laa ciy seet li may def ak li may wax moom bu bu yàlla kontaanee baax na ñi ci des après ñoom ñu xool nan lay demee voilà suñ kontaanee baax na suñu meree aussi ñoom ñu seet après neneen la ñuy régler seen mer. dafay tax tamit nit ki day mën a day ragal yàlla ndax day xam ne yàlla mën na koo ni mu ko def tey tey tey tey la mais ëllëgam wóoru ko yàlla mën na ko changer léegi. du laaj compte kenn du laaj avis wu kenn du laaj kenn dara amul dara luñ ne lii acquis acquérir nañ ko c'est fini c'est irréversible amul amul yàlla mën na changer mbir yi comme ni mu ko neexe day tax tamit mu am yaakaar tey mbir mi nii la deme metti na tar na xat na jafe na nangam tey la mais yaa yàlla mii dogal mën naa yaakaar ci moom mu def ëllëg gën sama tey et cetera et cetera loolu yëpp day day tax voilà maanaam nit ki day commencer am jikko yu baax yëpp maanaam xolam voilà du yim boppam maanaam du du du aw jëfam maanaam du ne man daal ngandalaa nangam nangam non c'est que gars yi ay yaafus lañ non moom du waxee noonu day xam ne yàlla moo ko mel loo nii moo ko def loo nii ñi ci des yàlla moo bëgg ñu ne lii ah ëllëg affaire mën na changer et cetera voilà. waaw yooyu yëpp kon euh, maanaam. moo tax dogal gëm dogal dafa am beneen affaire bu muy jariñ mooy le fait que tout le temps nit ki di gis ne yàlla mooy def di dindi maanaam moom du toog benn instant bu muy gisee ni am na leneen lu fi xew lu dul ne yàlla moom mooy sujet bi nga xam ne mooy sujet wu verbe yépp voilà leneen lu dul yàlla nag complement rek nga mën a doon ci verbe yi et que yépp yàlla la maanaam gëm gi ngay gëm loolu de ce qui fait gis sax nit ki bu gëmee dogal dëgg-dëgg day gis sax maanaam ni ni yàlla di di agir ci mbir yi ci lu ne. voilà day gis ni yàlla mi ngi di teg di di di teg di ràbb li kii maanaam loolu rek lay gis du gis ndax yàlla maanaam si kooku nag xolam du tàqalikoo ak yàlla. moo tax gëm dogal bokk na ci yi gën a màgg yi nga xamante ne. ci wàllu pas-pas maanaam maanaam ci wàllu nit ki buy dem ci yàlla yoonu yàlla gëm dogal bokk na ci li ko gën a mën a jàppale ndax moom mooy dindi ci moom jikko yu bon daanaka yépp yépp ay soxor ak ay iñaan ay mbañeel ak ay yooyu yépp da ngay gis day deñ ci moom parce que xam na ni mbir ci yàlla rek laaju ba pare da ngay gis day fonk boppam maanaam du nekk koo xam te day xeeb boppam di si boor waate parce que xam na ni gaa yi mënaluñ ko dara mënaluñ ko jar mënuñ ko jariñ mënuñ ko lool yàlla rek lay neex affaire yi demee nii kooku du fi nekk di si booru kenn voilà mbir nii la mën a deme gars yi dañ ci ànd ñu ànd ci dëgg affaire bi ànduñu ci loolu sawaay xam nga lan la na nga def quoi <laughs> voilà voilà munuma laa jaamu munuma nekk jaamu yàlla ba pare di la jaamu yow loolu manta yàlla daal moom laay jaamu jeex na voilà un point maanaam du mën du yaakaar ne la koy jariñ ak wërsëgam ak la muy dundee day jóge ci keneen ku bokkut ak yàlla maanaam ki gëm dogal dëgg moom du mën a yaakaar dara lu dul ne affaire ci yàlla dong lay jóge waaw tey patron bu ko menacé woon kii nangam du tax mu jaamu ko nan ko xam nga lan la sawaay xam nga lan la ah na nga def ko <laughs> eh man yàlla laa gëm <laughs> mu jeex non <laughs> amul naan kii mooy patron beeg yooyu déedéet respect daal lañ séq voilà respect kii mais doo ma def looloo xam xamante ne bokkul ci yi nga xamante ne man mooy sama gëm-gëm mënoo maa dugal ci loo xamante ne ay caaxaan la sama teraanga yoroo ko yàllaa ko yor maanaam da ngay gis kooku ku ku maanaam ku noble lay doon maanaam day noble quoi maanaam c'est-à-dire du doon koo xam ne dañ koy fowe képp ku muy àndal day ànd ak kooko te du ànd ak moom ci ay intérêt ma waaw kuy ànd buy ànd ak nit du ànd ak moom ci intérêt parce que xam na ni amul intérêt bu mën a wut ci kooku yàlla rek ci yàlla rek lay jóge te kooku da ngay di gis ci gëm dogal yàlla dëgg da ngay di gis xolam day fiix saa su ne parce que lu tax parce que lépp lu ko dal day xam ne yàlla moo ko bëggee nii te comme que yàlla moo ko bëggee nii mënta woon demee neneen waaye lépp lu mu am day xam ne tamit yàlla rek a ko bëggee woon nii mu sant yàlla te li koy li ce qui fait kooku euh, du fi nekk di naqarloo di di di misère ak yooyu yooyu du ko ci fekk nii la mbir mi mënoon demee ëllëg yàlla xëy na préparer na ma leneen lu gën voilà tout le bu ko bu bu amee lu metti rek mu ne yàlla ah man de sa jaam laa gis naa nag ne lii nga bëgg yow yaa xam li tax voilà su amee lu neex daan ne ah yàlla ah yow de defal nga ma ngëneel de ba mbir yi nga defal ma li nga xamante ne moom mooy li ma gën a loon. du fi nekk di misère ak xel xol kii bi di di di stressé wu wala di dem ba nga xamante ne day day day euh, euh, euh, di di toog ñu ko yóbbu ay hôpital psychiatrique parce que problème yi daa bari ci bopp bi yooyu du ko dal yooyu du ko dal voilà <laughs> voilà nii daal voilà parce que moo tax gëm dogalu yàlla bokk na ci buntu yi gën a mag ci jariñu àdduna ak àllaxira moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laa hawla wala quwwata illa billahi kanzun min kunuzil janna te maam Ibrahima alayhi salaam wax ko ko ci laylatul ne ko sa xeet bi te xabaare leen ne leen laa hawla wala quwwata illa billah trésor bu rëy la ci trésor yi àjjana mooy trésor bu mag bi d'ailleurs mooy trésor bu mag bi mooy mooy kenn amul amul pexe munul soppandiku. ba mën a mucc ci dara lu bon wala mucc ci bàkkaar wala mucc ci lu mën a doon te kenn amul kàttan pour mën a am dara walla mën a jote dara wala mën a def dara lu dul rek mu sukkandikoo ci yàlla loolu moom mooy ne yàllaay dogal loolooy trésor bu mag bi ku dem ba incarné loolu yow sa affaire baax na ba faw sa bamba maase na ba faw dara dootu la yàqalati c'est fini sa àdduna neex na sa àllaaxira jag na na sa àllaaxira jag na mooy gëm rek ne yàlla daala fi ne yàlla moo fi ne kenn muumul kenn fii kenn munul yorul yëfi kenn kenn mënul lijjanti kenn kenn mënu fee lor kenn lépp loo leen ma def tey mu dal ma c'est parce que yàlla moo ko bëggu voilà su ma da su te te te te li may lii sama teranga ci yàlla dong la mën a jóge mënta jóge ci keneen ci sariya rek la ma yàlla naan ah gërëm ma gaa sant ma waaye ki tax nga jot ci teranga gi nag ci sariya sant ko gërëm ku loolu buntu sharia la mais xaqiqa bi mooy ne moom su bëggoon bañ xéewal gi yegg si ci yow du ko man su lii mu yor jox la ko su la ko bëggoon a xañ du ko man fokk da la koy jox par force mais nag ci sant ko yàlla waaye ci sharia nag wëlbatikul nga sant kooku loolu buntu sharia la maanaam parce que comporté wul lu baax ak mbindeef yi loolu ci sharia la sare amoon na ah par contre comportement lu baax nit ñi la c'est pas parce que yàlla rek kay dogal yàlla rek kay joxe di xañ kër danga naan nit ñi faalewu ma leen déedéet parce que boo amul respect ak comportement bu baax par rapport ak nit ñi yàlla da lay puni charia parce que charia moo la tëralal loolu mais ci sa xol moom jàppal nit ñii moom dama leen respecté kii leen nii parce que yàlla moo ko bëgg mais yàlla rek laay jaamu ah. <laughs> affaire yi ci yàlla la jóge <laughs> yàlla la jóge ah voilà parce que ba loolu tamit beneen loi la mooy ne la mooy comme la li li li li kii di wax rek arab yi di wax bu ma yëkkatee sama loxo ndeyjoor ne faale wu ma cat c'est boo nga yëkkati beneen càmmoñ bi ne kenn faale <laughs> waaw. <laughs> ah <laughs> soo soo soo jëlee nit jox ko lu ëpp gëddëm bul jaaxle su fekkente ne moom wàccewula la sa wàccuwaay soo respecté nit euh, di ko sibooru maanaam mooy nga jox ko lu ëpp la mu yelloo bu fekkente ne respecté wu la bu la bu mu la joomal. bu mu la jaaxal maanaam équilibre foog mu am. en général <laughs> ah saa ah, kay ah parce que day xam ni gëmoo yàlla gëmoo sa bopp maanaam gëmoo sa bopp bi maanaam gëmoo ni yàlla rek a yor mbir yi saa mën naa koo santé loo eh, naa ñu yom foofu insha allah